toogale ba mu demee ci ajam bu mujj ba sallallahu alayhi wasallam bay dellu si àllarba bu mujj ci weeru màggal waaw waaw ci la tàmbalee feebar feebar bi metti lool feebar bi metti lool ndeke feebar boobale mooy feebaru wàccaa yu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kenn ku nekk rek am na bés bu lay xaar ci kanam am na koo xam ne yàlla feebaru tension la koy xaaree ci kanam yaa ngi dem yaa ngi dem waaye jàngoro baa ngi ne la di la xaar boo ci yeggee jeexal nga nga dem yowmal xiyaamati am na kuy dem kële feebaru jabet la ko yàlla di wàcceel mooy doon appam nite nga la la di dem ndeke cancer mooy doon jàngoro bu mujj nit a ni di dem ndeka tumeur mooy jàngoro mu mujj nit a ni dem ndeka jur moo koy mbëkk mu dee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci bisu àllarba la woon àllarba boo xam ne moo mujjoon ci weeru màggal waaw sallallahu alayhi wa ci la ko feebar bi tàmbalee feebar bi metti lool foo laal ci yaramam nga ne fii moo gën a métti gannaaw bi mu jógee Màkka feebaram bu xëyee suba ba nga ne tane ci ngoon mu jogaat bu goonte ba nga ne tey mu tane mu fanaane feebar sallallahu taala alayhi wa sallam ah, ci la njabootam yëpp jaa di ñëwee ndeysaan booba rob na booba rob na yaay ruqiyatu waaye booba rob waaw yaay ummu kalsum doomam yu góor yëpp abdullahi fekk suul na ko moom yoon ci àlla muhammad waay yemu ca waaw suul na doomam te mooy ibrahim waaye suul na doomam te mooy qasim yoon ci àlla muhammad doomam yépp moo leen suul ah li day métti na mbokk yi doom ni mu neexee loo boo jur nga suul ko boo jur nga suul ko léegi lu diis diis la amul benn yaay bu bëgg suul doomam waaw waaw waaw amul benn baay bu bëgg suul doomam de baay bu nekk li muy ñaan mooy ay doomam suul ko yaay bu nekk li muy ñaan mooy ay doomam suul ko ndeysaan Seydina Muhammad mi ngi tàmbali sonn lool ndeysaan sahaaba yaa ngi ci biir jumaa ji ñu ne Abubakar jiitul Abubakar bu di tàmbali sànni rongoñ ana sang bi ah sang bi de dafa tàmbalee lott lool sang bi lekkul démb lekkul barke démb sang bi gëj naa naan tey ñun foñ jëm kon bu fekkee muhammad mooy xayru xalqillaahi muhammad mooy afdalul xalqi bu fekkee fii la yàlla jaar ak moom kon ana naka ñun kon massa yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam demee ba ci fukkeeli fan waaw waaw ak ñaar ya feebar bi gën a yokk rek waaw ci lañ ko lëngee waaw waaw Seydina Aliou ñi ko lëngoon ci la bokk ndeysaan tànk baa ngi direeku waaye musta musta yalangal musta négligé waaw soloy julli di dem na ba xam ne moom dafay génn àddina waaye taxul mu découragé taxul waaw waaw mu bàyyi ndiku taxul li muy sémb mu sémb ko teew ko li muy naal mu naal ko teew lu mu sumb mu sumb ko ci la wootee mu woo saxaaba mu ne dama bëgg a takk benn ngir bu dama bëgg a ta dama bëgg a takk benn lëlu xare ñu ne ko yow sallallahu alayhi fii fi nga toll waaw mënoo talati leneen ngay tal ne da ngay xare ji ndeysaan boobu mi ngi defal sahaaba sahaaba yi borom kër warul teel a feeñal ne dafa lottu déedéet borom kër warul feeñal ne dafa lottu na nga feebar ba xamatoo loo àndal waaye boo gisee say njaboot na nga dëgër dëgërlu ñu bañ a ñu bañ jaxasoo waaye simlaak saala rek nga onk simlaak saala rek nga na ñareet déedéet loolu du mbiri borom kër borom kër dafa war a ay njabootam doonte sonn na doonte mi ngi ci métit mu jéem a résister tuuti a ngi kër gi daa dem stabilité lii moo baax même booy saqat boo seenee kenn ci ñoo saqat bi même booy onk boo seenee kenn ci njaboot bi ñëw na nga bàyyi onk doom bu bàyyi du doon téeméer adit doom dafay bëgg mu def ci wetam rek bu bàyyi dundoon junni atit doom day bëgg saa su xëyee mu gis papam wala saa xëyee mu gis yaayam kenn bëggul gis baayam ci coono kenn mu bëggul gis yaayam ci coono kon borom kër yi nañ bàyyi xel ci loolu di jéem a dëgërlu bu baax a baax yal na yàlla may fit yooyu le moom Seydina Muhammad loolu la doon jàngale mu woo sahaaba yëpp ci jumaa ji mu ne ah man de bëgg naa takk aw xare waaw waaw waaye ki may tànn day mooy usaamatu bun zayd nit ku ñuul la woon lislaam xamul général bu gën a tuuti at ba mu mel ni kookale ba ko yonent bi di di nome ba ko bi di fal boo mu ci fukki at ak juróom ñett baayam nit ku ñuul la mooy zayd bun haarisata yaayam nit ku ñuul la mooy ummu ayman waaw kon ñun nit ku ñuul lan lañ bëggati kon ñiy xeesal di yàq seen diina di xeesal di yàq seen der di jënd cancer waaw fu ngeen jëm ak loola le bu la borom jegeñee day mel ni médd day xasoo xonn waaw ñu laay moo ci nekk jardin bu lépp xonqee du rafet jardin bu yëpp jaune du rafet jardin bu yëpp verte du rafet xeet couleur yi bëri nekk ci jardin moo tax mu rafet kon suñu melokaan yi dara nekku ci yonte yàlla aadama dafa ñuuloon yonti yàlla Muusa waaw waaw yonti yàlla Muusa dafa ñuuloon de yonti yàlla Muhammad am na deret bu ñuul am na maamam bu ñu dee Hajar te mooy soxnaay yonti yàlla Ibrahim di yaayu Ismail dafa ñuuloon yonti bi amoon na soxna soo xam ne ku ñuul la kooku moo jur moo jural caatam te mooy yaay Maretu alxibtiya waaw ci la yonti bi jëlee waa xale boobale xale ci zahir waaye du xale ci baatin te mooy usaamatu bun zayd mu ne dama laa a jox xare waaw ah, nga jiitu ko nga dem réew sàngam nga dugal fa lislaam saxaaba yëpp daal di kontaan ey eh, yonent bi tànn na yonent bi tànn na dafa doon defal julli di dafa bañoon eh, ñu daal di am réngi-réngi dafa bañoon ñu perte béew moo tax mu def loola la sallallahu alayhi wa moo tax mu def loolu moom sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw feebar bi daal di yokk lool di gën a yokk rek waaw waaw mu naan yaay Aïcha waaye li feebar mi di métti yëpp yonte yàlla Muhammad dafa maandu woon ku mu aaya ci néegam dañ koy lëng yóbbu ko foofale bu aaya ci néegu yaay Hafsa dañ koy lëng yóbbu ko bu aaya ci néegu yaay Aïcha dañ koy lëng yóbbu foofale bu aaya ci néegu yaay Safiyatu daf koy lëng yóbbu foofale ah soxna yëpp daal di dajaloo ah ne yonent bi de dëgg-dëgg moo neex yàlla maanda fii la mun a yem yaa ngi feebar be booy dox dañ lay diri sa tànk day diree ko sallallahu alayhi wasallam waaw ba tey jigéen bu bësam jot rek nga dem fanaani néegam léegi comme Aïcha yaay Aïcha gone la waaye ñun ñëpp ñun ñoo ko mag li mu mun munuñ ko kàttan bi mu am ñun amuñ ko booba yaay Aïcha mu ngi ci fukki at ak juróom-ñett fukki at ak juróom-ñett ci nit ku xonk day nekk ci digg dooleem waaw ci lañ ne léegi daal na nga nekk néegu yaay Aïcha saa suñu xëyee ñu nuyu si la saa suñu gonte ñu nuyu si la koo ci soxla ci ñun ñu fekk la néegu yaay Aïcha kon mbokk yi wujjee du noono sama wujju nga dama lay noono déedéet seeta seeta soxna yonte sallallahu alayhi wasallam ñoom ñëpp ñoo dajaloo ne comme yonte yàlla Muhammad feebar na ba yegg fii maando dong ak jubal bañ luubal bañ a war bañ wuruj moo tax jigéen bu aaye mu dem sa néeg waaw jigéen bu aay rek mu dem sa néeg léegi na ñoom ñoom ñu dajaloo ne na yem ci néegu yaay Aïcha ñu koy fekki foofale ndax jigéenu tey mënuñoo jàng loolale mayante jàmm ngir seen borom kër yi am jàmm waaye xiiroo ŋaayoo dogoo ñu ngi ci yooni tribunal yi ñu ngi ci bu yooni kaso kii tuur na moromam ndox mu tàng kii tuur na ndoxam diw bu tàng kii saaga na diw kii ŋàññ na diw lii borom kër du gudd fan fitna dafay gàttal fan yal na yàlla musal ci yarab bi yal na yàlla defal ñu jàmm bi xormat seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam ci la seydina muhammad desee néegu yaay aïcha waaw waaw feebar bi métti lool mu ne yaay aïcha jëlal këll bi jëlal leket bi jëlal këll bi jëlal leket bi defal ma ci ndox ndeysaan ñu defal ko ci ndox mu ne del tàng del dugal morso nga koy teg sama yaram yaay achet jël morso yooyu la waaw ah, bu ko tegee ci yaramu na Muhammad tàngoor bu jéggi dayoo bi day dem benn cas da ngay foog ne fer à la boo teg ci morso bu morso bu tooy ndeysaan ah, bu ñu jëlee morso dugal ko ci ndox mi teg ko ci yaramam ci saa si mu daal di fendi ndeysaan dee dee moo tax mu naan inna lil mawti sakara ñi ne sakaraat ndeke day dee day dafa wex xat mbokk yi lii lu raglu la de booy lekk ba ba yax jàpp la seetal nu muy méttee booy lekk ba yax jàpp seetal ni muy méttee boo fàttee seetal ni muy méttee boo coraxaanee seetal ni muy méttee sa bët buy metti doo nelaw sa nopp buy métti doo nelaw sa boñ buy métti doo nelaw dee nag bu dikkee yëpp ñooy méttee ndoo yëpp ñooy méttee ndi ñooy méttee ñooy bokk di métti waaw waaw subhanallah yal na yàlla dimbali ñu yaa rabbi bu dee di dikk ci ñun waaw yal na yàlla oyofal suñu kaw bu bu dee naree dikk rek yal na yàlla yombal ci dee waaw yombal dee ci ñun yaa rabbi mun ta ñàkk ñu ngi ñaan bés bu mu ñuy dikkee yàlla nañ fekk ci siraatul mustaqim yàlla na fekk tooñu ñu kenn topp ñu kenn kenn topp ñu yaa ku ñu topp it fekk mu jéggal ñu ci barke Seydina Muhammad Euh, morso bu ñu dugal bu ñu ko tegee ci ya ci yaramu yaay Aïcha ci yaramu Seydina Muhammad ci saa si mu daal di wow euh, ba ñu sonne ba sonn mu ne yaay Aïcha euh, jegeñal ma ndab bi ba mu ko jegalee ndab bi ci la dugalee loxoom di ko teg ci yaramu boppam di ko teg ci yaramu boppam ndeysaan ñu daal di woo yaay Fatimatu Zahra mooy caatam ni mu niroo woon ak Seydina Muhammad li leen wuutale rek mooy jigéen la waaye boo gisee yaay Fatimatu Zahra nga gis Seydina Muhammad dafa mel ni góor ak ŋaddam rek ŋadd ŋadd noonu la ñu mel sallallahu alayhi wasallam ah, waaw lii de moo xew moom yonte yàlla Muhammad mu nekk ci wàccaay ah, waaw dem na buñ ko joxe ndox du jàll dañuy mooñ pour xam waaye du jàll buñ ko joxe lekk lekk ba du jàll sallallahu alayhi wasallam ah. waaw yaay yaay yaay Fatimatu Zahra jaaxle lool ni baayam nekkee tey lii lan la moom yaay faatumatu Zahra yaayam faatu na waaw tey mooy yaay Xadijatu ca fukki at yi jiitu woon waaw waaw ba lu ko ah, moom Fatimatu Zahra waaw waaw ah baayam tam nar moom kan lay dese doon baayo doon jirim eh, lii de dis na la boobu mi ngi sonn lool ndax moom dafa nef jigéen buy nef nag dafay teel a sonn dafa jur alxasan yàggul mu jur alxuseyn yàggul mu jur muhsin muhsin dafa faatu ci ngoneem ah, mu daal di jur zeynabu annabawiya bokkut ak zeynab bint rasulullahi waaye zeynab annabawiya la kooku lañ mayoon abdullahi bun jaafar moom la askanam di jow di ñëw ba ñëw jaafaraabe fii ci mali yal na yàlla taas seen barke waaw waaw ñu jékki-jékki daal di dégg ku nuyoo ci bunt bi ne assalaamu aleykum waaw ya ahla bayt rasul assalaamu aleykum ya ya ahlal bayt ah jàmm ci yéen jàmm ci yéen jàmm ci yéen jàmm ci yéen yéen njabooti yonante bi sallallahu alayhi wasallam yéen njabooti génn ci bunt bi xool ndeyjoor gisul dara mu xool càmmoñ waaw ah, waaw gisul dara mu dugg toog ba ci kanam mu déggaat baa bi ne assalaamu aleykum ah, yaa ahla bayti rasul assalaamu aleykum yaa ahlal bayt ah, jàmm ci yéen yéen njaboot yonent bi jàmm ci yéen yéen kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaay Faatimatu Zahra génn xool ndey joor gisul kenn mu xool càmmoñ gisul kenn mu ne moo lii lu mu doon mu toogaat ñetteel ba mu ne papa yonent ne ko naam yab na ci sama doom yab na ci sama doom lan la ah, mu ne baay man sama yaram mi ngi daw de baat bi de man miinuma ko li may xam sahaaba yi baat bi man miinuma ko de baat bi ñagas na de baat bi tiitlu na baat bi raglu na baat bi baay man ñematuma génn kii di nuyoo ni lan la ah, mu ne ko yaay Fatima ah, kooku mooy kii jeexal bànneex yi kooku mooy kii jeexal bànneex yi xaasimul lazaat kooku mooy jeexal bànneex yi penc yi nga xam ne dañoo xumboon kooku moo koy tas kër yi neexoon kii mooy tàqale diggante jabar yi ak jëkkër yi kii mooy jirim loo xale yi kii mooy baayo loo xale yi kii mooy teqale soppe yi kii mooy gental dëkk yi waaw waaw kii mooy ndóolloo doomi aadama yi mu ne ko bàyyi kooku nag kan la mu ne kooku mooy malakul mawti mooy azrail ci yàlla kooku mooy azrail mbokk yi azrail ñu mu ragloo seydna jibril alayhi salaam mus na laaj seydna muhammad mus na laaj eh, yàlla borom bi wa taala ne ko malayka bi jël bakkani man de bëggoon naa ko gis ngir bu ma demee man nettalil muhammad sallallahu nan la mel ndax dañoo mocc nettalil ma ak man maa mocc du benn ah dañoo mocc nettali ma may nettaliwaat ak man ma mocc di nettali du doon benn de yow yàlla won ma malakul mawti won ma ko bu ma ko gisee bu ma demee nettali Muhammad yàlla na ko Jibril attanoo ko mu ne yàlla dimbale ma rek waaye malakul mawti diggante tuñu kawam ak bakkan bi lañ woon Jibril mu ne doy na yàlla li ma koo dékku waa Jibril nag bu fekkee mënta dékku gisam malakul mawti kon ana ñàkk ñun boog fu ñu jëm kon malakul mawti bu ko jinne gisee seey malakul mawti bu ko kondorong gisee seey dragon di ninki nanka rab boobu ñuy tuddee ninki nanka te mooy dragon loolu di xotti suuf si di dem am ay juróom-ñaari bopp ci ni ñu waxee kooku sax bu gisee malakul mawti fa lay dee mu ne ko yow yow Fatimatu Zahra kooku day mooy malakul mawti mooy kii jirim loo xale yi mooy kii téeñi loo jigéeni jigéen bu mu siyaara sa jëkkër kero nga séññi waaw doom bu mu siyaara sa baay kero nga jirim de doom bu mu siyaara sa yaay kero nga baayo ñu ngi ñaan yow yàlla ci barke borom tant bi Seydina Muhammad buy dikk ci ñun yàlla na ñu fekk ci njub yaa rabbi yàlla ñu ngi lay ñaan kër ba malakul mooti di ñëw ci ñun yàlla na fekk suñuy doom paase nañu jirim yal na fekk suñu doom paasa la ñu bàyyoo ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ah ci la bàyyi lan lay wut si mu ne ko may ko mu yegg si ah waaw ci la duggee moom malakul mawti yont ne ko a jiita zairan aw jiita ni qaabidan ah, subhanallah dikkee siyaara si ma yem wala da nga maa dikkee ngir jël sama bakkan a ah, mu ne ko Muhammad man musuma siyaare kenn ku la jëkk de lam azur ahad qablaka musuma ziyaare kenn ci lu la njëkk man ci ku ma dem rek sa bakkan laay jëli yàlla moo ma yebal ah bàyyil ma dem bu ma demee ma laaj ko bu ma demee ma laaj ko bu fekkee naa yem ci ziyaare wi te dellu ma yem ci ziyaare wi daal dellu bu fekkee ne daf maa digal naa jël sa bakkan ah Muhammad man de ndigal rek laay dox mënuma weddi ndigalu borom bi subhaanahu wa taala ah ndeysaan yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw du lu ma dund dund bu yàggee damay dee ah waaw ah waaw mu ne ko loo dund lu dund ba yàgg yàgg ah waaw da dee rek de ahankay kon daal man pare naa bakkan bi jël ko waaye balaa ngay jël sama bakkan ah am na lu ma bëgg de. mu ne ko Muhammad lan nga bëgg sallallahu alayhi wasallam mu ne sama xarit bi laa bëgg mu ñëw te mooy Seydina Jibril alayhi salaam waaw waaw Seydina Jibril alayhi salaam laa bëgg mu ñëw waaw am na lu ma bëgg a jëflanteeg moom a ah, waaw ci la yàlla yebale Jibril na Jibril balaa dara demal nga tëj buntu safara yëpp demal nga tëj mboolem buntu safara yi bakkan bu la baa ngi ñëw tey demal nga ubbi mboolem buntu aljana yi waxal waxal ridwaan na ubbi buntu aljana yi waaw ruuxu bu sell bi tey mi ngi ñib si waaw demal wax Malik ka jiite kay directeur safara waaw nekkoon na tëj safara yi bu tàngoor feeñ waaw sang-sang yaa ngi ñëw te mooy sang waay njëkk yi mujj bakkanam mi ngi ñëw tey waaw wax leen rabu àll bu benn fàdd moroomam tey bu benn bukki fàdd benn béy waaw bu benn till fàdd benn xar gaynde bu mu fàdd waaw ah, nag yi waaw ah, yi bu leen dara laal bu leen fàddante waaw ah, tey jëmu ju sell gi dundam àddina jeex na mi ngi ñib si sallallahu alayhi wa ci la jibril ne lay ne cëpp ci ruumu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammad daal di gerte yam ci moom ne ko dikk nga mu ne ko dikk na a mu ne ko jibril dégg nga li ñu wax mu ne ko ah dégg naa li ñu wax asamaan yëpp ñu ngi waaju teeru la a ah, mu ne ko man ni ma mel nii mu ne ko ni nga mel nii de la la yàlla soxla Muhammad <coughs> sa baay yonent adama aadama kii njëlbeenu nit ñi fii la jaaroon yonent yàlla nuuhu ak fanam yu gudd fii la jaar yonent yàlla idrisa fii la jaar yonent yàlla huut ak saalih fii la ñu jaar sa maam ibrahima fii la jaar ismaila fii la jaar waaw isxaqa fi la jaar yusuf fi la jaar waaw yunus fi la jaar ayuba yonte yàlla ayuba fi la jaar suaybu yonte yàlla suaybu fi la jaar zakariya ah yahya ñoom ñe fii la ñu jaar de seydna daawuda alayhi salaam fii la jaar seydna suleymaan di doomam fii la jaar ilias fii la jaar ilyasa fii la jaar zulkifli fii la jaar muusa ak haruna fii la ñu jaar isa ruhullahi fii la jaar ah Muhammad kullu nafsin zaa'iqatul mawti kullu man alayha faanin ah kullu shay'in haalikun illaa wajha ñett kullu yooyu du bàyyi kenn déedéet kullu nafsin zaa'iqatul mawti comme dikk nañu àddina foog ñu génn àddina rek kenn mënu ci dara waaw ah, kullu man alayha faanin waaw ah, li nekk ci kaw suuf see dana jeex de waaw ah, kullu shay'in haalikun li nga yor dana jeex mbaa nga jeex bàyyi ko benn li nga yor mu jeex bàyyi la wala nga jeex bàyyi ko de waaw waaw mu ne jibril ey eh, jibril jibril eh, jibril maa ngi nii nar a dem de bu ma demee nag waa kan moo ñëw sama xeet di leen wéttali ah mu ne xanaa ma laaj yàlla yàlla na ko waxal muhammad ah, guddi leetu qadr guddi leetu qadr bu nekk waaw ah, waaw da nga de danga nga wàcce tanazalu malaikatu wa ruhu fiha bi idni rabbi min kulli amrin salaamun hiya hatta matlal fajri waaw waaw ah, waaw nii la de waaw ah, jibril mu ne ko dootoo ñëwaat ah mu ne danaa ñëw de waaye par événement rek laay ñëw waaw waaw mu ne de xanaa yàlla digal na ma danaa yóbbu ñeenti mbir eh, danaa yóbbu ñeenti mbir ñeenti mbir yooyu mooy lan yarfau llahu rahmata min al qulub yàlla dafay yëkkati yërmande ci xol yi ah mm-hmm. da ngay yore sa xaalis ki yore ordonnance am amul lum ko jëndee nga giñ ci yàlla ne billaahi yoruma dërëm fekk li nga yor boo ko dimbalewoon mu jënd dara def ci bëtam du gumba kon kii mi ngi ni góomam bi léegi mu rey ko ngir jabat la yore yaa ngi yore loo ko jënd la ordonnance du ñu dagg nga dem di ko mbaraane kooku ñu dagg tànkam am nga bàkkaati ku dagg tànk yaa ngi romb jigéen mi nga ëmb ba diis yóbbaale ma damay matu nga ne ko aw ma kooku wasin ci àll bi domb de am nga bàkkaatu ku rey nit ah yaa ngi sa biir kër nga lekk bay denc njoganal am na koo xam ne te añul te narut a reer yaa ngi yaa ngi ndékki añ reer di denc ah na cere bu fanaan moo neex am na koo xam ne moom amul cere bu yendu sax lii fan la ñu jëm yarfau llahu rahmata min al qulub yàlla day yëkkati yërmaande ci xol yi ana yërëmante bi bu njëkk nit ñi dañ doon sagalante dañ doon dimbalante waaye tey ji warante wurujante alal gu aram rek ay alal loterie nationale ay PMI lii lépp dafa aram ittifaqan képp ku ko ku ci gañe sa mujj dina ñaaw ñu ci gañe yépp mujj nañoo yalwaan ñi ci gañe yépp mujj nañ cee yalwaan bu leen ko jënd bu leen lekk alal googale lii bu ma ko waxee dana jaaxal doomi aadama alal gu nangam alal nga daal di am ay million jëloo ko déedéet at yële yéen a ngi doon dégg benn sénégalais bu gañoon ci tombala lu dem ci ñaar fukki million ak lu teg déggoon ngeen ko fii ci réewu arabe ñu jox ko borom mu bañ koo jël mooy kii wax ak yéen wallahi waaw man maa gañoon ci tombala te journal yi wane woon ko solo yu jamono jooju la ne benn sénégalais gañe na ci tombala man jënduma ko damaa dem di jënd ay marchandise ci benn supermarché fekk maa ngi bëgg a ñëw vacances li ma jënd bari lool ñu may ma ticket tombala man xaw ma lan la ba ñu tiire ñu ne man maa gañe million yooyu la waaye million yu takku la waaye dama ko bàyyi tey lii ay million la tante bi tante Seydina Muhammad lii ku mu doyul ana lan moo lay doyaat alal gu aram boobu nga yàq sa diina yàq sa ngorte te da ngay mujj a yelwaan loterie nationale dafa aram ak ku koy def nag dafa aram dagganul daganul réew mu koy def doo avancé da ngay dellu gannaaw rek yàlla nañ ci yàlla musal yaa rabbi yallaahu léegi na dañuy yóbbu dañ koy yóbbu ci daara jënd ay sijaada ci xaalisu loterie di ko yóbbu ci daara jënd ay siyo jënd ay ceeb di yóbbu ci daara yi yow nga jox ko say taalibe ñu lekk ko yàlla dindi barke alquran ci ñoom lu ñu ñaan ci alquran du musa nekk ku dee buñ la jàngalee kaamil yàlla du ko nangu waaw waaw ndax ba ñuy jàng kaamil ba ba ñuy jàng alxuraan ba alal gañ doon lekk lewul yal na yàlla dimbale yàlla te julli di ñoo koy jaay julli di ñoo koy jënd waaw yow yàlla lislaam day sonn na tey yàlla dimbale lislaam waay mu ne yàlla dina yëkkati yërmaande ci suuf si loolu am na tey ñaareel gi mu ne yarfa'ullaahu barakata min al ardi yàlla dina dindi barke ci suuf si bu njëkk da gis benn doomi aadama ak doomam ñu jël seen jiw ne bismillah def ko ci suuf di konk di konk di konk boobu machine amul fas amul fas am na waaye machine amul buñ ko yeew waaye barke bi ci nekk da am loo dundal sa kër ba may say dëkkandoo léegi da ngay takk fas ali ay hectare balaa déwén nga laa di ndóol barke jóge na ci suuf si da nga doon gis tool boo xam ne du passé tante bi nga am ci ba dundal sa kër jox say mbokk ah waaye léegi barke moo denc ci alali ay million ngay dégg ay milliards ngay dégg alal gu lewadi la ni yaa ngi ci jaay dorog bi yaa ngi ci riba bi yaa ngi ci góor jigéen yaa ngi ci faramason bi sa mujj day ñaaw góor jigéen baaxul dafa araam ittifaqan képp kuy def góor jigéen boo dem bi bugg a dee sa awra dafay génn ci ginnaaw comme hémorroïde dafay gudd mel ni béjjén képp kuy def góor jigéen yàlla def la ngay góor ngay jébbal sa bopp mel ni jigéen nga ñuy séeg yow boo demee ba nekk ci sukuraat sa gannaaw kër dafay gën gudd mel ni hémorroïde daa di mel ni béjjén borom di yuuxu du ñu mën a xam lan la mu yàq càngaayam yépp mbokk yi alal bi yaa ngi ko bàyyi àddina alalu góor jigéen keneen mi ngi koy lekk te du ci am bàkkaat parce que moom liggéeyu ko yow yaa duggoon ci lu bom lii ngir am ay million te yaa ngi dem yaa ngi wàcc ci étage bi moomatoo ko ci góor jigéen nga ko amee kat kat bi gaare nga ko dootoo ko duggati mukk alal gu lewadi la sa ah, sa sa sa poulailler bi ci ci góor jigéen nga ko amee sa maraîchage bi ci góor jigéen nga ko amee mbokk yi fan la ñu jëm yaa rabbi ah yu ni mel bu dee jigéen la mooy jigéen góor kooku bu demee bu bugg dee bët bi dafay soppeeku bëti doomi aadama horizontal la waaye kuy def jigéen góor bu demee bay dee body dafay wëlbateeku nekk vertical vertical moo taxaw ni comme drapeau Sénégal gisoo dafa niroog drapeau bu gaana vert jaune rouge mu am biddiw Sénégal biddiw bu wert la gaana biddiw bu ñuul black star ah black star ci anglais mooy biddiw bu ñuul bu dee bu Sénégal la mooy green green star biddiw bu biddiw bu verte waaye drapeau Sénégal dafa nekk vertical drapeau Ghana dafa nekk horizontal comme pied bi pied bi vertical la waaye bi galanu horizontal la bëti doomi aadama dafa galanu dafa galanu diggante bakkan ak nopp waaye bu demee bu dee jigéen góor la buy dee bët bi dafay wëlbateeku ndax ba muy def ay caay-caayam di bànneexu dafay yegg foo xam ne ci biir bànneex li muy bëgg ci bànneex du ko mën a am ci góor deret bi départ mooy wàcc ci kaw jëm bu demee bi bu gàddee day fekk ci di nekk ci jëm daal di rëcc ana lan moo jar li mbokk yi yaa ngi ni tëdd ci kaw lal bi yaa ngi ko doon nëbb tey feeñ nga sa bët soppeeku na ñi lay jullee ñi lay sang ñëpp dinañ xam ne ndeke kii ku bon la woon ndeke paa bi nekkoon ci koñ bi fii borom 4-4 bi nii ndeke ministre bi ndeke député bi góor jigéen la woon seetal awram bi ni mu génne ki lay sang jéppi na la ki lay jullee jéppi na la néew bu gàccew mi ngi noona la yàlla nañ ci yàlla musal yaa rabbi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam tey nag lobbi bi moo am ci àddina bi kaay ma may la visa nga nekk góor jigéen kaay ma mayla la visa nga nekk franc-maçon kaay ma jox la ay ay mil ay milliards lii bul ko waxati kaay ma defal la nangam sëriñ nga bul waxati aaya yi kaay ma jox la nangam kaay ñu tabaxal la juma kaay ñu may la kaat kaat kaay ñu may la nangam kat-kat yi fii nga koy bàyyi kat-kat bi bés booy ñibbi bàmmeel ya doo ko dugg dañ lay dugal ci oto doxul jàmm sa kat-kat topp la ñeneen dugg ca ñu dem sànni la daal di dil siwaat mbokk yi addina eh, jarul li waaw waaw addina jarul li addina yi nga bàyyi bés booy dem ferkaal lañ lay defal jël witteen def ko sa bakkan ba mu fees ngir dootoo nokkeeti jël witteen def ko sa bët ba mu fees ngir dootoo gisaat jël witteen def ko sa nopp ba mu fees ngir dootoo déggaat ubbi sa gémmiñ rof ci witteen ba mu fees dootoo wax dootoo lekkati jël witteen def ko sa poqataan ubbi sa ta ubbi sa toogeekaay dugal ci ay witteen ngay say tànk sa awra def ci witteen ba mu fees li nga yóbbu yépp motul vingt cinq mille yaa ngi bàyyi ay milliards àddina xanaa duñ bàyyi xeel ci lii këla tëdd ñu koy jullee mooy fecckat bu mag ba jógal nga fecc tey këla tëdd ñu koy jullee mooy musicien bu mag ba waaw nga woy kon këla tëdd koy jullee mooy mbër bu mag bi jógal jógal bàkku bokk kee ñuy jullee mooy président bi kee ñuy jullee mooy ministre bi kii moo doon peese ay téeméeru mbaam tey ñii ñu koy suuli tey du ñu tala añ bu du ñu suul la du ñu tala reer bu du ñu suul la du ñu talal ndékki bu lu ñu suul la kon mbir maa ngi noonu yarfa'u llaahu al-barakata min al-ard yàlla dina dindi barke ci suuf si ñetteel bi ah, waaw ñetteel bi yarfa'u llaahu hayaa min an-nisaa balaa àddina jeex yàlla dafay dindi kersa ci jigéen ñi ah, yàlla bu leen ci bokk yéen yàlla bu leen ci bokk yéen jigéen yu dul amati kersa yàlla bu leen ci bokk yéen bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam ah, bu njëkk jigéen dafay sol lu jot dal di teg mël fa bu gisee ay góor mu teggi jaar fële ah te gis ngeen li ngeen di sol yow yaa ngi sol robb bu gudd ba mu yegg say tànk loo koy xare ah loo koy xare mooy maa ngi ni ko bon laa maa ngi dem ah, lii dong la eh, lii dong la yal na yàlla dimbali ñu yaa rabbi waaw yal na yàlla dimbali ñu yaa rabbi kersa jóge na ci jigéen ñi waaw waaw kersa jóge na ci jigéen ñi dangay ngay seet ñu jël bal bi di bondeel ci digg terrain bi dañuy basket ah, li lan la lii lan la ki grande dame la du yendal du fanaanal mu ngi dëkk bale mi ngi dëkk bale grande dame yëpp petit enfant la ñuy jur xale doom bu ndaw la ñuy jur waaw ah, jigéen yooyu ñu te grande dame grande dame du musa am euh, doom bu mag mu Euh, doomi kii rek lay fala fala fala rek lay am yàlla nañ ci yàlla musal ya rabbi ñeenteel bi mooy lan mooy yar la lawal ad la minal hukkaam waaw yàlla dafay dina njub ci xol yi kilifa yi kilifa yi dootuñu amati njub déedéet ku dàqa fen ñu ne c'est un grand politicien waaw ku dàqa fen ñu ne c'est un grand politicien boo mu ne wax dëgg ñu ne kii dafa dof du jëli affaire yi kon jëli affaire yi mooy nga doon bandi bu mag di fen rek moo tax ci ci réew ci réewu penku ya dama amoon sama benn wóllëre bokk na ci ñi may jàngal ñu ko tuddee Abdou Razak bun Abdul Wahid li ko yàlla may ci taalif téere nee nañ ci réewu arab ku mel ni moom amul ci jamono ju mujj gi mi ngi faatu daaw jéeg boo maa ngi nekk Bagdad examen daal di jot examen daal di jot ma sonn lool ndax bu ma doon jàng du ma jàng pour man rek damay jàng pour der bu ñuul danga nga fekk téeméeru nit man kenn may ku ñuul ci biir bugguma ma redoubler ñu xeeb nit ku ñuul bugguma ma daanu ñu xeeb africain dama doon jàng-jàng mu métti ngir ma mun a raw ñu xonko yi bu ëllëgee ñu xam ne ku ñuul kii moo leen moo leen sut lii moo ma doon sonn allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah moo tax jàng dama ci sonn lool lool moo tax gisoo ni may mokkalee subhanallah boo waxee rek jël naa ko jël naa ko du ma fàtte date du ma fàtte bésu du fàtte place ndimbalu yàlla mu ngi ci waaye subhanallah li Cheikh Tidiane si waxoon yàlla na yàlla yëkkati maakaamam ci aljana mu ne ñu ngi naan Cheikh Cheikh Tidiane dafa am fatu mu ne laaj leen sondi li ci waawoon yi waaw mooy dafa sonn yàlla may na ko waaye dafa sonn ku baax la woon moom sama sëriñ boobu di abdul di eh, abdul razaq bun abdul wahid woykat bu rëy la daanaka woy moo ma ko jàngal man mu gis ma maa ngi jàng rek maa ngi bàggante ci tefes bi ci weti kër Cheikh Abdul Qadir Jilani bu ma sonnoon ba jànnaxet damay dem nekk diggante këram ak diggante géej gi may bàggante kër Cheikh Abdou Qadir Jilani mi ngi nii géej gaa ngi nii mu xam ne bu ma delloo si rek mun naa sirmane am lu ma wax ci benn politicien ci laa ree ba déchargé wu mu ne ay politiciens dañ doon dem campagne ma teg kaye bi daal di ko déglu mu ne ay politiciens dañoo dañoo loué woon benn kaar ñuy dem campagne par ñu accidenté ci yoon bi dëkk ba ñu accidenté borom dëkk ne nañu andi ay peel ak pik nañu gas benn foos ñu dugal leen ci ñu gas benn foos dugal leen ci ñoom ñëpp ah yàlla du ko sapeur pompier yi ñëw ak ambulance bi ne am na accident bi ñu ne suul nañ leen de mu ne xanaa dañoo dee mu ne ah am na ko doon naan deew ma yéen a ngi may suul de deew ma yéen a ngi may suul de ma tey ne politicien la daf may nax rek moo tax ma suul ko benn yoon <laughs> allahu akbar <laughs> waaw mu ne ba ma koy suul mi ngi yuuxu yaa ngi may suul waaye suul deew ma de yaa ngi may suul waaye deew ma mu ne ma téye ne waxu politicien la ni muy naxee buy campagne daf ma bëgg a nax ma bàyyi ko mun na bu yàq dëkk bi waaye suul naa ko de <laughs> sant sant yàlla yéen ñëpp kontaan ngeen ah, alhamdulilah sant yàlla sant yàlla ngeen dégg ca misaal yi dégg nga eh, di nax ni ñi ñu dem ba boo waxatee dëgg dootuñ la gëmati incha allah taala seydna jibril mu yëkkati maando ci xolu njiit yi ci xoli attakadi tey boo amee dërëm rek yaa yore dëgg ku yorewul dëgg mooy jël fen am na ñaari nit ñu demoon ci benn attakat kenn ki daal di ñëw jox attakat bi benn benn sikket xam nga ne sikket moom seerul mu jox ko sikket bi keneen ki yore fen moom mu daal di jox attekat bi benn njëkk benn yëkk nag yëkk xajul ci béy ki yore dëgg moom béy la am sikkat la jox attekat bi ki yore fen ñoo jox ko yëkk nag nee na atte seen digg nu muy atte mu ne ko yow nag comme amoo doole tooñ baaxul na nga di muñ lool yow tamit nit ki boo amee doole na nga di yërëm tuuti waa ji xam ne attekat bi dafa jàng mu ne ko góor gi mu ne ko am ah, mu ne ko mbee mooy sikkat bi attekat bi ne ko mbuu yow béy nga andi kala nag la ànd kon li ma bëgg a wax mooy jibril yëkkati na jibril yëkkati na maando ci xool yi tey luubal rek da gis nit falu tey ci néegu ñax la jóge balaa déwén mu am ñaari kër fum ko jële fum ko jële nit falu tey jabaram am 4-4 mu am 4-4 ban salaire la ban salaire la yal na yàlla dimbalañ ba loolu amee seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam ah, ci la ko jibril tàggoo mu tàmbale ngelaw di dugg waaye ngelaw dootul ngelaw di génn waaye mënatul dugg sallallahu alayhi wasallam malakul mawti daal di ñëw mu ne ko malakul mawti mu ne ko waaw sang bi yow sayyidul awwalin wal axirin mu ne ko dee laa bëgg nga waxal ma ñaata degré la ah mu ne ko dee day bu dee téeméeri degré la bi ci gën a neex mooy juróom-ñaari ponkal juróom-ñaar fukki ponkal kenn ku nekk jël jaasi saamaan seet fi ko nekk ci sa yaram ñu cawandoo cawu benn góor ñu jël ay dëg dugal ci di ko ñoddi mu ne mooy dee mooy sukaraat bi gën a yomb mu ne kon juróom-ñeent jox ma ko mu bàyyee benn bi ummatu muhammad kii mooy ku baax yal na yàlla fay muhammad ñu ngi ñaan ci barkay borom tànt bi suñu zaahir rek suñu baatin yàlla na lépp di yàlla rek yaa rabbi kero bu dee di dikk ci ñun yàlla nañ fekk suñu biir njaboot yàlla na fekk kero bu ñu demee benn rew wéet yàlla na yàlla wéeti li ñu sallallahu alayhi wa sallam ci la malakul moo ti ñëwee wan naasi aati ñëw wan naashitaati ñëw saabihaat ñëw saabiqaat ñëw mudabbiraat ñëw ndeysaan boo seetee faaru seydina muhammad mun nga ko compter ba mu jeex bëtam yi nuux nañu sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw moom seydina muhammad mi ngi dénkaane diina gi day mot na leen ko yërëm leen baayo yi ak miskin yi yërëm leen jigéen yi bu leen ŋaayoo bu leen boddikoo bu leen worante bu leen fitlalante na ngeen bëggante na ngeen soppante na ngeen joxante cër mu daal di woo yaay Fatimatu Zahra ne ko wol ma sa bàjjante mooy Safiya mu ne ko Safiyatu sama bàjjen bokk de Safiyatu soxnaam Safiyatu soxnaam kooku mu ngi bokk ci jiite yahudi mi ngi ko jëlee dëkk bu ñu de Xaybar waaye Safiyatu bi ak baayam ñoo bokk benn baay mu ne ko bàjjan li ma bëgg mooy yow sama bàjjan nga ki sama doom la Fatimata Zahra na ngeen jaamu yàlla bu ngeen jaamuwul yowmal qiyaamati bu ma génne sama biir bàmmeel dinaa ni alkawsara Fatimata dina daw ne ey sama baay mi ngi nii yow sama bàjjan da nga daw ne ey Muhammad sama doom a ngi ni malayka dox sama diggante gi yéen waa mbokk yi duñu delloo si xel bu fekkee Faatumata bintu Rasul mi ngi daw jëm ci yonent bi malayka dogandi ko Safiyatu mi ngi daw jëm ci doomi ja ah, càmmiñam malayka dox seen diggante ne Muhammad demal nga bàyyi leen xamoo lu ñu def sa gannaaw kon ay nit di naxante sëriñ bi dee na mi ngi aljana kenn duggagul aljana aljana yowmal qiyaamati la aljana ginnaaw yowmal qiyaamati sëriñ bi dee dafa nelaw sëriñ bi nelawul dafa dee waaw ah sëriñ bi moom moo tànn dee kenn du tànn dee yeew sa loxo yeew sa tànk laxas la ba nga ne ŋodd gas ba mu ko ne la yalax ci bi maase la ko sa jabar keneen jël ko ah sa oto keneen jël ko sa lal keneen jël ko ah, kan mooy tànn loolu ah kenn du ko tànn moo tax wax yooyu bu leen jël folklore yi lii lu nit war xalaat la wattaqu yawman wattaqu yawman wattaqu yawman wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah yawma la tamliku nafsun li nafsin bés boo xam ne benn bakkan duñ ko jël wattee beneen bakkan yàlla jëlal sama doom bàyyi ma amul foofale yàlla jëlal sama maam bàyyi ma amul foofale yàlla jëlal sama jarbaat bàyyi ma amul foofale yàlla jëlal sama bàjjan bàyyi ma yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idin lillah seydina muhammad ndeysaan nii la mel joxe ay ndénkaaneem malakul mooti daal di ñëw buddi bakkan bi sallallahu alayhi wa sallam falax yonte yàlla muhammad génn na àddina ci juróom benn fukk ak ñett mbokk yi ca lañ ko waajalee mi ngi faatu altina ci njël waaw ñu toppatoo moom sumuñu ay mbubam dañ ko sang ci kaw ay mbubam dañ ko summi dañ ko sang ci kaw ay mbubam ngir fonk ko sallallahu alayhi wasallam ngir ormaal ko ngir ko malaanu sutura ay mbokkam ñoo ko jegeñ defal ko noonu la Abbas ci la bokk Seydina Aliou waaw waaw ci lañ ko sangee summi malaan yooyu la defal ko ñett malaan moo tax li ñuy def bu ñuy bu ñuy bu ñuy suul defal ko ay tubéy du tubéy de ngemb rek déedéet ngemb la pour mu téye witteen bi wala muy daanu loo xam ne dañ koy dañ koy nas nii rek li ñu naan mbubb la du mbubb de dañ ko xotti ci digg bi ko rek kaala bi kaala bu ñëwul ci kanam ba kaala dañ koy wengal kooku ban kaala la mbaxana biñ koy solo ko mbaxana njulli la de kooku xam nga du mbaxana ah lii lañ ko solo sallallahu alayhi wasallam moom yonent bi amul elimaan moo tax mbooloo julleewu ko kii dafay julli dem kii julli dem kii julli dem noonu lañ ko yendoo julli altine bi noonu lañ ko yendoo julli talaata bi becci ak guddi al gulli àllarba ca lañ ko suul ca guddi ga sallallahu taala alayhi wa sallam yi muy man muy yéen lii danañ ci jaar tant bi mi ngi fees teb kaar kaar waaw am na koo xam ne tey mooy bésam bu mujj fii dootul dikkati saañ wallahi kenn mënu ci dara nit a ngi nii di wax nit a ngi nii di déglu ndeke lii mooy dégloom bu mujj nit a ngi nii di lekk ndeke tey lay mujj tey tey lay mujj lekk cere dootu ko lekk bu ko lekkatee rek yowmal qiyaamati la aljana bokk yal nañ ko yàlla may yaara bi waaw moo tax ñu ne bu nit deeyee buñ ko teg ci suuf kese ni melentaan mën na ko màtt mu yàqu sax mën na ko dugg mu yàqu dañ koy teg dara ci lu njool bu dee morgue nekkul foofale nañ jël lu diis teg ci biiram waaw waaw mën nañ jël jaasi teg ci biiram walla ñu jël palaat def ci suuf teg ko ci kaw biiram balaa muy néewi di funki di yàq foofale subhanallah waaw waaw nañu jël morso daal di yeew boppam balaa gémmiñu di ŋàyyeeku noonu rek koo gis daal di tiit nañu tooyal loxo daal ko gëmmuloo ne bismillahi wa ala millati rasulillahi wa salaamun al mursalin li misli hada fal ya'malu amiluun booy booy gëmmuloo néew loolu nga yor da ngay tool sa loxo teg sa teg sa ci kanamam ne bismillahi ala millati rasulillahi li misli hada fal ya'malu amiluun fal yatanaafasul wala fal ya'malu amiluun ñaar yëpp ci riwaaye boo ko defee botam dana dana moo gën nga bàyyi noonu la tam xulleeku bu woowee noone la dafay ragallu na nga jël ñaari loxoom yeew ko ci kaw biiram yeew ñaari tànkam balaa muy ubbeeku sobe di sotteeku bu dee morgue am na ñu dugal ko ci biir morgue wala ñu teg ko ay galaas ni ngay sangoo janaaba noonu ngay sangee néew rek kaay sang néew bi nga ne mënuma ko xanaa doo sangu janaaba ah moo tax nga dem fay nit ñu patam patam la daal lu sotti ndox jeex na te boo wàccee ak tilim bàmmeel malaka yërmande du la jegañ mukk yaa rabbi yàlla ñu ngi lay ñaan keroog bu lii dikkee ci ñun yàlla nañ am ko ñu toppatoo yaa rabbi yàlla nañ am koo xam ne du ñu seexlu du ñu ragal du ñu daw yaa rabbi yàlla yàlla nañ yàlla defal loola le <coughs> waaw bu ñu yóbbu néew ci bàmmeel ya waaw waaw bu ñu ko yóbbu ci bàmmeel ya Seydina Aboubacar Siddiq ak Seydina Ousmane ñu ne nañ ko na des ci gannaaw nit ñi jiitu dafa mel ni xale buñ doon dóor nga koy delloo seen kër dafay dox sa gannaaw ngi nga balul ko balaa muy ñëw moo tax Seydina Aboubacar Siddiq ak Ousmane ñoom seen yermande ñu ne boo yóbbu néew ci sëg ya nekk ci kanam néeg ne ci gannaaw ngir mu am yermande yàlla ci ñi ko jiitu waaye Seydina Omar ak Seydina Ali ñoom dañoo tar mu ne nañ ko jiital ci kanam ba ñëpp gis ko xam ni ki nekkoon àddina mi ngi nii dem moo tax boo ci def baax na ah waaw waaw buñ koy wàccee biir bàmmeel na ñett nit wàcc waaw kii nekk ci bopp bi kii nekk ci tànk bi kii nekk ci eh, digg bi buñ ko tëralee nañu jël ay xeer sotti ci biiram ba mu fees balaa muy xawee ko di jaaxaan nañu sotti ay xeer ci ndiggam balaa muy walbatiku di xa di xawee ko di jaaxaan wala balaa muy dëpp nañ teg ay xeer muy dëpp ñu teg ay xeer ci ndiggam balaa muy balaa muy jaaxaan nañ ko defal njeganaay njeganaay boobu ah du bii njeganaay de déedéet njeganaay boobu lan suuf la ay doj ngay jël defal borom njeganaay ah, nga ngay buus suuf si minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhra waaw loolu ngay wax minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhra waaye na nekk ci gannaaw nga jël xeer di ko sànni loolu àndut ak teggin bul def loolu loolu baaxul bul sànni bàmmeel na nga ñaan rek waaw boo ko defere ba mu baax bu dee jigéen la na ñu bàyyi sër ba ci kaw ñu bañ koo gis yàlla sutura la bokk sutura la bëgg ci jigéen moo tax nañu bàyyi ba suuf si muur ko ñu soog a dindi sër ba waaye bu dee góor la bu ñu koy wàccee biir bàmmeel nañu dind sër ba ñëpp gis xam ki doon dox di tëbantu ci dëkk bi moo nekk ni ñu koy suul tey jigéen yi seetal sutura bi yàlla bëgg ci yéen bu ñuy suul jigéen nañ ko tegal sër bu ko kenn gis bu dul ñu koy suul ba mu ne mes ne menteng ñu soog a dindi sër waaye bu dee góor la nañu dind sërba mu ne dàng ci biti ñëpp gis ko xam ne ki doon ki doon ci dëkk bi ki doon baagante ki doon xummaare ki doon xawaare moo nekk ni di dem ah, bu baa ñu daal ko ñaanal yàlla danañ ko jàngal sooratu yaasin ndax seydna usmaan ba soxnam faatoo di doomu seydna muhammad dafa ne éey yow yonante bi sallallahu alayhi ah, nit ku dund bu tëddee ci bàmmeel ànd ak nit ku dee dañu na dafa xaru lu dul loolu sama soxna si bëggoon naa ko wéttali de yonte yàlla xam ne ah, jàngal ko yaasin néew bu bees buñ ko jàngalee yaasin araf bu nekk dafay doon leer di ko wéttal ba yowmal qiyaamati yàlla nañ yàlla may ñu ñu ko defal yaa rabbi waaw waaw bu ñu dikkee ci kër gi li ngay dégg nañ ko fi daaw fi daaw baag bu jafeñ la ah, fi daaw mooy jot nañ ko yow loo la ci wóor nañ ko ñaanal waaye téye ay kurus jox ma sa kurus jox sa kurus man xaw ma lu ñuy wax sax nañ def téeméeri bisimilah man foog naa dañu naan simlaay simlaay simlaay rek daal di <laughs> daal di delloo kurus bi waaw ah yow mi jàng alquran balaa ngay fare fukk mu laxas ay kurusam jàng ko mooy suñu waa ji ñuy séddale kaamil ne dañuy wàcce alquran ñu ngi séddale kaamil di wàcce alquran mu ne nañ ko jox benn jukki ndeke moom jàngul mu tee jukki bañ fare ñu ne kaamil bi wàcc na mu ne ndax bii ci la bokk ñu ne ko mu ne kon de wàccagul ndax jàng ko jàngu ko jàngu ko moo tax balaa ngay dem yowmal qiyaamati del del wàccee kaamil bu dul kaamil yi léegi ni ñu koy jàngee dañuy saam téere yàlla bi mel ni ni buuse di sàmmee ni buuse di saamee ndawal loolu baaxul ñu saraxal ko waaye li ñuy dajaloo ci ay ñetti fan di saraxe ay juróom-ñaari fan di saraxe ay ñeent fukki fan di saraxe nitu yàlla yi ñoo ko doon def lan moo tax mooy bésu ñetteel nit ki dafay funki ci bàmmeelam ba mu fet waaw bésu ñetteel nit ki dafay funki ci bàmmeelam ba bàmmeel day fet ñenn yi danga dem fekk seen bàmmeel mi ngi tooy fekk diw bi la fekk tàngoor bi ci biti ci biir moo ko naj ba bàmmeel bi tooy ba bàmmeel bi tooy moo taxoon mag ñi di def ay sarax ngir bés boobu nga bañ a yëg métit nga bañ a yëg tàngoor dafa mel ni tournevis nga def ko ci courant te amul maas dafa lay maas waaye bu amee jàppeekaay boo ko defee ci courant du la maas mag ñi dañ doon def sarax ngir bés boobu yàlla dox sa diggante ruuxu ak sa yaram seeta sa bëñ buy métti doo nelaw sa bët buy métti doo nelaw tey sa yaram yépp mi ngi néew mooy ñetteeli fan bi ñoom ñu nekk ci kër gi di naan dox yi galaas ñu nekk ci kër gi di lekk ay yàpp ne yow la ñuy saraxal ñoom kay ñoom seen bopp lañuy ñuy saraxal ndax ñoom ñoo koy lekk bésu ñetteeli bésu juróom-ñaareelu fan bi siddi yaa ngi tàmbalee bàyyanteeg yàpp bi caas yaa ngi bàyyanteeg yàpp bi bët yaa ngi tàmbalee peer sa làmbañ mi ngi tàmbalee lok sax yaa ngi tàmbalee lekk bii sax nopp rek la bëgg bii sax làmbañ rek la bëgg bii sax bëli la bëgg bii sax yuur la bëgg bii sax butit la bëgg bii sax rest la bëgg bii sax xol la bëgg sax yi di lekk bu lekkee bi mu jeex mu dox ne dafay lekk fële mu dajak bële ci yoon bii jeexal na res mi ngi seeti pumo bi bii jeexal na pumo bi mi ngi seeti res bi ñu daje ci yoon bi ku mun sa morom duma bii lekk bi ñuy lekkante gannaaw bi nit bu jeexee di lekkante ba mu des benn moom yàlla sokkoree moom tamit boo gisoon sax nga tufli tey sax mi ngi sa làmmiñ di ko lekk boo gisoon sax di tufli tey sax mi ngi sa bët di ko lekk juróom-ñaareelu fan bi nii ngay mel ci biir sax yi ci nii ngay mel ci biir sax yi moo taxoon mag ñi di def sarax pour bés boobu nga noppalu ci biir bàmmeel waaye ñu ngi kër ga di xawaare xamuñ ne yaa ngi ci biir mbàll bésu ñeent fukkeeli fan bi say bëli baaraan pël yaa ngi bàyyante sa tenq bi mi ngi bàyyi sa xasab bi sa conc bi mi ngi bàyyi sa përëg bi sa loos bi mi ngi bàyyi sa mbagg bi sa dejoor bi mi ngi bàyyi sa yeel bi sa yeel bi mi ngi bàyyi sa om bi sa om bi mi ngi bàyyi sa lupp bi sa lupp baa ngi bàyyi sa sa ndigg bi sa ndigg yaa ngi bàyyi sa faar yi bi kan moo ko mën a imagine bi sa ñeent fukkee li bi ñoom ñu ngi ci kër ñu ngi lekk ñu ngi naan ñu ngi yekk ay ceeb ñu ngi def ataaya xamuñu yaa ngi ci biir bàmmeel li ngay daj mbokk yi nañu saraxe balaa ñu ñuy saraxal nañu di dem ci jàkkay balaa ñuy yóbbu ci jàkkay nañ di sangu set balaa ñu ñuy sangi set nañu defal suñu bopp ay ñaan yàlla balaa ñu ñuy ñaanal yàlla alhamdulillahi rabbil alamin hmm? Hmm? mais euh, dëgg bët set na alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin nee nañ sept heures mooy deux minutes damay ñëw ñu def suñu mbaaxantal xasida yooyu nga xam ne maa ngi ko jële woon ci kiraamaay yàlla mooy sama sayru bu metti bi ngeen déggoon fii yoon boobu mooy rungu jëm ci borom bi subhanahu wa taala ba ku mag ki feeñu ma ne mën naa wax baat yooyu lépp yàlla dina ko tegg dinaa yegg fi ma jëm te yàlla def na loolu mbokk yi baas yi man maa ko doon takk maa doon taxaw ci kaw bërigo di takk baas yi tey ndax mun naa def loolu déedéet man maa doon dox fi ba Kaolack du ma am paas oto bale man maa ko moom kenn ci combattant Seydina Muhammad moo ma ko jox addiya yàlla bu mu ko ñàkkati yaa rabbi yàlla na texe àddina texe àllaaxira ñaata million la kii moo kii mooy ku duloon am paas kon danaa wuy si woy bi nee na ma képp ku nekk ci njàqare boo ko waxee yàlla tegg sa njàqare képp ku nekk ci métit boo ko waxee yàlla dina sa métit képp ku jànnaxe boo ko waxee yàlla may la ak dal boo looy yootu boo ko dappati ko yàlla defal loolu sant naa leen bu baax gërëm naa leen bu baax na ngeen xam ne bëgg naa leen dootuma leen fàkk ba yowmal qiyaamati man yéen laa am yéen laay sago yéen laay tiitaro yéen a ma bëgg ma bëgg leen yéen a ma sopp ma sopp leen incha allah ngeen ñaan ma yàlla liñ may bàkkee mu nekk ci man ngeen ñaan ma yàlla yàlla bu mu seet li nit ñi di wax ci man moo ma gën a xam sama bopp maa gën a xam jaami sama bopp ngeen ñaan yàlla bis mooy dajeek moom na fekk jéggal na ma yërëm na ma fu ma toll maa ngi leen di ñaanal fu ngeen toll maa ngi sàkku ñaan ci yéen bu doon sama sago la dëkk yëpp laay tudd ñu ngi may woon benn xale sànq dafa pédale dëkk ba dëkk am nañu pédale Nigéria ba kaw la am nañu paasu oto am na ñii am nañu bato ñii am nañu avion waaye nee na ñu ngi màggali ñu ngi màggali dëkk Maulana Cheikh Ibrahima Niass te ne du ñu dem mukk bu du ñu gàmmu saañ te tey mooy gàmmuwaat Medina Baye yàlla na yàlla fay leen tey am na ñu nekk bàyyi Ottawa ñu ngi jël direct ñii Washington ñi Chicago ñi Californie ñi San Francisco ñi Boston boo demee ca Québec nga dem ci ay New Delhi ay Bombay ay Calcutta Karachi Islamabad Istanbul du Paris Helsinki pële ci Finlande Stockholm ca Suède Oslo ca Norvège ay Varsovie ay poloñ ay Rome foo dem ci àddina bi de ñoom ñu ngi branché ne ñoo ngi déglu saay discours bi démb nii laa doon waxee booba aw ma dara tey àddina du ma jéey mukk ba ma changé bu dee kaso dama ko tëdd ba sonn te l'histoire rek moo taxoon ñu may tëj dañ ma tëj ba ma sonn ñeenti yoon ñu may tëj fii ci kaw la te Senghor moo ma doon tëj ba ma coowee ne gàmmo foog ñu def ko feet bu njëkk gàmmo kenn du ko feetu te dañ doon feetu nowel bu Seydina Isa moo wax loolu Senghor nañ ko denc tam xarit kenn daaw ko feetu moo tax bu ñu def ay commission ne tam xarit la ñuy defal commission tey lañ koy defal feet waaye démb kenn ñu moo ko def feet màggali Tuubaa kenn daaw ko feetu ma jéngu di coori ñu ma tëjee fële ñu tëj ma fële bu ñu tey ñu ngi feetu tamxarit ñu ngi feetu mawlid Seydina Muhammad ñu ngi feetu màggali Tuubaa lu yàlla dogal ci ma ne nangu naa ko du ma jël alal gu leewa di mug du leen ko jox li ma leen jox du alalu loterie du président bu ma ko jox du ministre du député du ambassadeur du maire du gouverneur du préfet du sous-préfet alal gu ma leew naa ko Seydina Muhammad wax na ko yàlla yàlla jox na ko jox na ma ko jox naa leen ko allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah am na ñu ma fi mere ba ñëwatuñu ñii dañoo andi seen ceeb ma delloo leen ko ñii andi seen enveloppe ma delloo leen dañ maa jéppi ne dama leen xañ yool alal gu ma wóolul du ma ko lekk du ma leen ko jox alal goo xam ne setul sellul du ma ko lekk du ma leen ko jox lii rek la dañu ne sëñ bi dafa jafe mbir wallahi du rëy rëylu waaye maa ngi xalaat bés may dem bàmmeel man kese ma tëdd ci balankaa ngeen may jullee damay dem ñu des foofu xalifa général bi boo demee bàmmeelam lañ lay won ñu def ay karo ci kaw biir yëpp ay yax la dëkk boo dem koo fa wóolu boo demee bàmmeelam moo fa nekk karo yu rafet yi ci biti rek la ci biir bàmmeelam moom ak kële tëdd ci àll bi ñoo yem nit la muy nit rek dëgg la am na ñu dul soppeeku loolu am na nangu naa ko gis naa ko man waaw même suñu sëg yi am na sama bàjjen bi mu faatoo ñu koy yóbbu ba ñu gasee dañoo jot kenn kenn xamatul kan la waaye soppeekuwul te waa dëkk bi kenn xamul kan la na ngeen xam ne yéen a ngi ci xol bi ni ma nekkee seen xol ñu jóge ni ñu jóge Nigéria jàngeen jëf ñu jóge gaana am na benn jigéen at bu nekk day jóge Côte d'Ivoire ñoo gàmm si ndeysaan ini ce alaki sara ñi jóge Guinée ñi Guinée Bissau ñi Mauritanie ñi Maroc ñi cap ñi Niger ñi Mali ñi Burkina Faso alhamdulilahi rabbil alamin ñii jóge Europe ñii Amérique ñii Amérique latine foo xalaat ci àddina bi am na ko fa jóge tey ku ñu yebal donte kenn la ñu cotisé jox ko paas ne demal nga sagal sëñ bi yal na yàlla sagal leen yaa rabbi yàlla bu yàlla tas seen yaakaar bu doon sama sago la dix lay laay génn di gàmmo ba njël wallahi waaye nattu yàlla am fi ma toll du sama sago waaye man dama doon ñëw dix heures ci tànt du ma fa jóge ba jant bi feeñ lu nekk ma dugg ci kafag yéen foog yéen ñu nommanti ko kenn ku nekk dellu wala nattu bi laay dund tey xanaa ngeen dimbali ma yeneen at ci kanam ah bu ma fi fekkee yéen na ngeen am jàmm rek loolu laa bëgg na ngeen am jàmm rek bind naa téere bàyyee leen bind naa téere bàyyee leen du benn téere ay téere laa bind bàyyee leen am na yu ñu sàmboy mool am na yu ñu moolagul def naa ay cassette bàyyee leen def naa ay vidéo bàyyee leen li ma xam jox naa leen ci lu bëree bëri bés bu ko yàlla defee rek baax na bés bu ko yàlla defee rek baax na alhamdulilahi rabbil alamin waaye bés boobu na bésu tey bii na tax ngeen bànneexoo bés boobu la eh, bés bu ngeen déggee tàgg sëñ bi na ngeen xam ne ku leen bëgg mi ngi dem na ngeen xam ne koo xam ne neex ngeen ko mi ngi di dem koo xam ne bañul kenn ci yéen merewul kenn ci yéen maa ngi ñaan yàlla ni ngeen dikkee jàmm yàlla na ngeen delloo jàmm seen aajo yépp yàlla na faju jigéen yi amul borom kër yàlla na yàlla may leen borom kër waxambaane yi amul soxna yàlla may leen soxna ñi jubóowul yàlla na ñu jubóo te déggoo ñi ñàkk yàlla may leen alal ñu nekk ci concours yàlla na ñu admis ñu nekk ci examen yàlla ñu jàll commerçant yi yàlla na seen poos fees yaa rabbi cantine yu neex a neex focus yu neex a neex dem ba ngeen di andi ay conteneur yéen commerçant yàlla na leen ko yàlla may mbedd bi yépp gis naa ñu ngi lal yal na yàlla may leen njarte li ngeen bëgg a defal waajur yal na leen ko yàlla may lu ngeen sumb yàlla na sotti lu ngeen jéem yàlla na ant maa ngi leen di ñaan balaa kenn di dem tant bi balaa tisbaar na yëpp yegg fa mu jóge woon mbir mi fii la defaru bi fii la tantal nañ Seydina Mohamed ñun ñëpp kontaan nañu bu dara saaw yi nga ni dégg réer na réerul nit a ko jël neexul ci xol waaye dangaa mucc kaas bi um ko def ci naroon a saw boo ko naanee nga dee ci poson am ko ko sàcc nga mucc ci moom mu dem um ko rey ko nga am kaala bi nga teg ko am ko ko sàcc ndeka kaala bi dafa naroon dafa naroon a lakk ci gaas bi lakkaale la moom sàcc na ko yóbbu na ko mu lakk ci baatam bàyyi ko mu dem nga teg sa fauteuil am ko ko sàcc dem bàyyi ko ci dëjëm la koy yóbbu ki koy sang moo ciy toog nit a ngi sàcc sàcc nga portable bi ci lañ lay tàggee sàcc nga portable bi dem jaay ko nga luwe ci Jakarta nga accidenté nga damm ndeke boo jëloon portable bi jaay ko doo jël Jakarta moo tax ñiy def yooyu ci la bokk waaye seen bopp la ñuy alak yéen na nga def ci jëmm Muhammad tax nit a ngi ne la lamb na poos yi nit léegi jël portable am waaye kooku ci portable bi lañ ko naroon a tàgg waaye yóbbu na tàgge ba kooku dina dundaat be déwén encore allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah kon tànt bi yëpp na ngeen ci góorgóorlu dind ko ba mu set wecc ni ngeen ko andee woon lépp dellu ci jàmm salaam képp ku ko def yàlla nay say defar àddina defar àllaaxira booy examen yàlla na nga admis booy concours yàlla na nga raw ñu ngi nuyuwaat suñu takk der yi maag yéen ñëpp ñu ngi toog seetal moom mi ngi dajale ay loxoom taxaw rek wallahi sonn ngeen yal na ngeen jëriñu yaa rabbi seetal caméraman yi ñu ngi ne xujj bugguñu dara raw leen lépp ngir ñu jottali ummatu seydina muhammad jaa ngeen jëf yàlla na yàlla sàmm leen ñu nekkoon ci waañ bi jaa ngeen jëf jaraw lakk ci seen coono gi sant nañ ñëpp yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla aar leen ci kaw ci kanam fi may jeexalee si mooy ñu jàng xasiida bi ñu soog a gungewante ba déwénate rek incha allah bu ko yàlla defee suñuy cër ñu bokk defaat ko bu yàlla defee lu ko neex seen doom a ngi ni seen set a ngi ni incha allah taala fees na palaas bi incha allah dama koy gunge rek waaye li may defee mun na ko def moo ma ko dàq kero am na ko gàmm ci ñoom dañoo fa ne man maa doon gàmm kon li ma mënoon yëpp mën nañ ko incha allah dénk naa leen yàlla dénk naa leen Seydina Muhammad dénk naa leen mboolem góor yàlla dénk naa leen Cheikh Abdou Qadir Jeylaani dénk naa leen Cheikhu Tijaani dénk naa leen Xaadimu Rasul dénk naa leen Mawlana euh, Cheikh euh, Baye Niass dénk naa leen Maodo Malick Sy Cheikh fuuti Ceerno Ahmed Dembu Sokone eh, Alaaji Omar Ndaw Daaru Salaam fàttewu ma kenn ci góor yàlla dénk naa seen mbir ñooñale yàlla nañu leen sàmmu yaa bi ci biir ci biti daawee ni ah oo dan ah incha allah داويني داويني مولانا جيلاني داويني داويني داويني داويني شيخنا جيلاني داويني آويني واسمي أعيني وأسفني داويني شيخنا جيلاني داويني داويني داويني داويني شيخنا جيلاني داويني آويني وأسفني داويني يا مشهورا بالكيلاني داويني داويني شيخنا كيلاني داويني داويني داويني داويني شيخنا جيلاني داويني داويني داويني داويني شيخنا جيلاني داويني آويني واسفني آه الذي إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله